kon nag ne loolu day yàq julleem loolu dara la yàqu julleem waaw wallahu ta'ala a'lam kon lii nii lépp bu ñu ko gisee lenn lay wane insha allah kene insha allah wal ilmu inda allah waaw wal ilmu inda allah kene li gën dëgër mooy wax waa jumhurul ulama min al xanafiyati wal malikiyati ak mbooloo ci ak riwaay biñ jële eh, ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad eh, eh, rahmatullah alayhi kon loolu insha waa jumhur moo gën dëgër waaw waaw voilà léegi premièrement gis nga xadiis yi ñu fi tegtaloo dëgërul xadiisu Kulayb bi rahimahullah radiyallahu anhu wérul kanta yi nga xam ne moom lañu wax di Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam côté boobu tegtaloo gi gis nañ ko euh, yooyu yëpp hmm, kon insha allahu taala day tax daal li nga xam ne moo fi nekk mooy li nga xamante ne nii mooy euh, karta bu yow imam abu ibnu Qudaama bi moom leeroon na alxitaanu sunnatun li rijaal makramatun li li li nisaa loolu moom xadiis la boo xam ne laysa bi wér waaw <laughs> <laughs> waaw yoon yim ñëw yëpp dara daal dugg ciy wér waaw kon loolu euh, euh, yëpp nekkul loo xamante ne nii lu wér la même bu dee sunna wala ne kenn du ko tedd sunna bii nekk fara bi wane boo ko defee bàyyi ndax yeneen yi dañuy wane ne loolu farata la ak tamit la fait que ñu boole leen ci même kii alxitaanu tudd leen yonent bay sa saam juróom yi mu tudd nii euh, euh, euh, kenn kese moo naan man moom solo man yii farata la moo tax imaam alxaam na xajar ne wa aghrab al kii al al al imaam Abu Bakr ibn al Arabi mooy al ibn al Arabi mu ne man juróom yi imaam yonentu ma lay saasaan tudd ci hadith sayna Abu Hurayra ba alfitratu xams wala xamsun min alfitra alxitaanu xarafal wal istidaadu wa karaw naq wa taqlimul as taqlimul asfaari lelliwe wa natul ibiti ak daal di buddi karaw bokkataan wan xasu shaari bi wàññi ay moustache mu ne man loolu jàpp naa ne man imaam ibn al-Arabi al-Maliki farata la mais loolu moom dafa tumuranke moo comme imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax waaw loolu moom moo ne man moom moom moom laa gis mu wax loolu tumaranke ay wax ne loolu lépp juróom yooyu yëpp farata <laughs> loolu lay fa bi fard waaw waaw te mu ngi noonu waaw <laughs> waaw wallahu taala alam kon li gën a dëgër daal mooy li nga xamante ne mooy waxu euh, ki nga xamante ne nii mooy al imaamu al xanafiya euh, yi shafi'iya ak li nga xamante ne non maanaam Shafi'i mu ko mooy mbooloo ci Shafi'i yi waaye Hanafi yi Maliki mbooloo ci ah, Shafi'i yi ak li nga xamante ni moom la eh, eh, kii eh, lenn riwaay bu njël ci al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhim daal di wax kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër léegi nag mu des beneen affaire mooy wax bi mooy lan mooy sunna la kon loolu mooy liggéey sunna la ci góor ak jigéen ci yam léegi al imaam al xaafis léegi côté jigéen ñi loolu fan la tegu ñu ne la al euh, ki nga xamante ne al imaam Abu Daawud dafa solo ci xadiisu Ummu Atiya radiyallahu anha mu ne anna kaanat taxtatinu bil madina fa qaala laha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tunhiki fa inna ahdaa lil mar'a waaw mu ne dafa am benn jigéen boo xamante ne nii da doon xarafalaate fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko eh, ne ko nag di ko jox ay conseil ne ko laa tunhiki fa inna dhalika ahdha lil mar'a wa ahabbu ila al ne ko bul dagg lépp mooy kër bi yëpp déedéet waaye ci cat bi kese lool mel ni catu kiiwu ganaar muy ci clitoris bi lool ci kaw rek ngay dagg lu tuuti ndax lool moo gën a am cër ci ndaw si te lool moo gën a sopp ci boroom këram imaam Abu Dawud a dëgg la dane xadiis boobu wérul da ko da ko utal ne xadiis bi kat dese naa wër waaw mooy dara wa a'allahu mooy mu daal di ne am na illa de am na problème hadis bi imaam al-Hafiz na Hajar mu ne waaye walahu shahidun min hadis Anas dëgg la Abu eh, Abu Dawud wax dëgg la waaye am na lu koy tegtale bi ko appuyer ci hadis boo xam ne al imaamu yuy dëgëral loolee Seydina Anas moo ko solo ak hadis bi nga xamante ne nii Sayyidatu Ummu Ayman moo ko solo te nekk ci Abu Shaykh ci kitaabul aqiiqa foofu la ko ëndee. ak beneen boo xamante ne ad-Dahhak na Qays radiyallahu anhu moom moo ko nettali jële ko ci te boo boo demee mu ngi ci al imaam al al al al al al Bayhaqi rahmatullah alayhi waaw léegi kon loolu leer na moo tax euh, boo fi nekkee nag di wax euh, que lii nag buñ taxawee nii côté xarafal jigéen muy circon euh, excision mooy loolu kon lii mooy li ci dëgg du loo xam ne farata farata farata la waaye dafa nekk loo xamante ne nii dafa nekk loo xamante ne nii dafa nekk loo xamante ne nii loolu mbir la moo xam ne eh, sunna la képp nag koo xam ne leer na ci yow nga ne loolu sa yoon newu ceeg nangam ak nangam ngir neex lu neex tubaab yi sa affaire la waaye tamit du ñépp ñoo xam ne moom moom la ñuy def comme ci réewu Afrique ak feneen fu koy defee nañ koy defee noonu na koy lislaam waxe yoneen saa sam dane laa tun hikki voilà laa tun hikki bul dagg lépp wala bul dagg lu baree baree bari voilà ñi nga xam ne nag neneen lañ koy defe loolu du lu lislaam di wax waaye buñ nee waa waa OMS waa OMS du bi bi bi bi africaine yi di def kese wala ñeneen ñi koy def feneen la ñuy xeexaa ñoom bu l'islam bi ci boppam sax ànduñu ci bu kenn foog ne ñoom bu l'islam bi la ci ànd ànduñu ci baax na foofu obi ci boppam mooy bërëb bi nga xam ne lépp lu l'islam de wax fa lañ koy teree waaw c'est la réalité ñoom ànduñu ci loola ah, ku foog ne waaw bu dee yi dañuy xeex bi nga xam ne mooy ñiy dagg lu bari bi ñuy wax ci euh, excision bi ñuy wax ci monde bi en sax bu ñu ko waxee boobu la gin ñëpp di dem mooy ñiy dagg lu bari ak yooyu boobu nga xam ne da ngay gis ci femmes yi ñi mu dal problème de santé yi ñuy am ak sax bu ñuy am doom ak yooyu mu nekk loolu leer te ne loolu l'islam day xeex ak loolu dëgg la da leen ci day ànd ak ñoom ci loolu xeex non l'islam xeex na du ànd ak ñoom parce que ñoom même bu l'islam bi ànduñu ci l'islam day xeex cause juste ku ci ñëw yaa ko ciy moom mais moom du moo lay fekk du l'islam moo leen fekk l'islam xeex na ko sëy yonent bay saa saa wax na yaay ummu atiya ne ko laa tunhiki waaw bul dagg lépp lu bari fa inna daalika lu ndaw kese ci kaw lool kese ngay laal comme koy njoof leen alors que ñoom même hatta loolu OMS àndu ci da koy xeex te loolu la sharia jàngale loolu la yonent bay saa jàngale loolu il faut pas ñu tromper ci loolu waaw il faut pas ñu tromper ci loolu il faut pas ñu tromper wu ñoom lee la ñuy xeex waaye bu l'islam bi waxuñu ko non bu l'islam bi boo leen ko waxoon présenter leen ko ñu ne la ñoo ne ànduñu ci c'est la waaw kon nag loolu taxul ñuy wax wallahu taala alam léegi nag mu des benn masala <laughs> boo xam ne bu ba léegi ci côté bii. al imaam Abu Abdillah ibn al Hajj comme ni ko imaam al Hafiz ibn Hajar tuddee ci al Fath bi muy sarah hadis bi ci téereem bi al Madxal mu ne annahu ixtulifa fi nisaa hal yuxfidna umuuman aw yufarraqu bayna nisaa al mashriqi fa yuxfadna wa nisaa al maghribi fala yuxfadna li'adami al fadlati al mashruu'a qat'uhaa qat'uhaa minhunna bi xilaafi nisaa al mashriq moom al imaam Abu Abdillah ibn al-Hajj rahmatullah alayhi mu ne nag boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ne lool sunna la man nañ ko def jigéen man nañ ko ko defal lool sunna la te loolu lañ ne moo gën a dëgër que wax ji nga xam ne mooy wax bu njëkk bi ñi ne woon farata la ci góor ci jigéen góor ci woppam xarafal bu ci farat du farata ci wopp insha allah loolu mooy li gën a dëgër léegi mu ne al imaam ibn al-Hajj mu ne boroom xam-xam yi nag wuti nañ waaye est-ce que sax jigéen ñi ne sax dañuy xarafal xarafal jigéen mën na nekk te loolu mooy li loolu mooy dëgg waa léegi est jigéen ñépp ñoo yem ñépp lañ mën a xarafal wala déet mu ne déglul ma wax la bu dee comprendre rogoo mooy est-ce que jigéen ñi nga xam ne mashraq lañu dëkk mooy Asie fii Arabie saoudite Saoudia ak yooyu mooy ñi nekk sow euh, fële euh, fenku jant bi maghrib mooy beneen côté bi mooy sow jant ak ñi nga xam ne ñooy occidentaux yi ak ñi nga xam ne mooy ñi dëkk yeneen côté yi africaine yeeg côté yooyu jëm noonu européenne yeeg yooyu noonu ah, wala boog européenne yi entre européenne yi ak orientaliste yi orient euh, mooy pas oriental ah, oriental yi <laughs> dëkk fële Maghreb côté jaziratul arab yi noonu est-ce que ñoom jigéen ñoom ñëpp ñoo yem est-ce que ñëpp lañu war a xarafal bu dee loolu sax mooy man naa nekk ci ñoom ñëpp mu ne loolu moom xam-xam yi wute nañ ci de parce que nee nañu ñoom jigéenu mashriq yu maghrib yi yu maghrib yi bokkuñu ah waaw parce que ñële jigéenu mashriq yi en général ñoom dinañu ñoom ñooy ñoom seen cëree gën jóg ko ñële ñooñu man nañ ko ñooñu mën nañ leen a xarafal alors que pas ñeneen ñi waa maghrib bi jaruñu ko waa occident léegi nag loolu loolu nag la ne fa man képp koo xam ne xaala bu boobaa dañuy jàpp ne ki nga xam ne moom cëram jógul noonu comme ñëli waa mashriq bi waa oriental yi loolu day dellu ci ki nga xam ne dafa juddu fekk ñu xarafal ko ba pare waa kooku nu ñuy def ki juddu rek ñu gis ko daa moom daa nekk koo xam ne dafa juddaale nekk koo xam ne dañ koo xarafal hmm? jumhurul ulama xam nga dañ ne kooku dañ ko waxaale masala boob loolu du kooku kooku duñ ko defal dara léegi am ci maalikee yi mais am na ci shafi'i yi ñu koy wax rahmatullahi alayhim que ne bu boobaa sopp nañ ñu jël rek li ñuy xarafalaate bu dee paaka la wala leneen ñu daal di ko ci jaarale noonu kese jeex na ngir euh, doxal li nga xamante ne ne bu mënoon a bu doon luñ mën a def de mooy li nga xamante ne moom doon nañ ko def mu ne ci côté boobu la képp koo xam ne jàpp na képp woo xam ne gis nañ ne yow lool am nga ko ba pare jaru ko defal mel na ni defal lañ la ko pare jaru ko danaan woog jaru ko bu dee keneen ki mooy leneen li lay wax comme li ñuy wax wallahu taala alam léegi loolu benn affaire la mu des beneen waa ana ci wàllu ba léegi masala bii wax naa la yii nii dañu nekk ay masala yu gudd ko wax mooy ana ban jamono léegi mooy wute boroom xam-xam yi ci ban waxtu lañu yoonal daal di ciy xarafal nit ki waaw dégg nga te am na beneen affaire bu des mooy mais buñ ñëwee waa kiy xarafal di def opération bi lan lay dagg ah loolu dinañ ci ñëw mais nañ wax lii ba pare ban waxtu al imaam al xaafiz rahimahullah mu ngi koy tudd naka noonu al imaam ibnul mundir rahmatullah alayhi mu ne imaamu alxasan de jëli nañ ci alxasan ibn yasaar ak al imaamu malik ibn anas rahmatullahi ala al jamii ñoom ñu ne sit nañu ñuy xarafal nit ki bu juddoo ba am juróom-ñaari fan parce que loolu jëfu yahuud yi la yahuud yee koy def waaw <laughs> <laughs> waaw waaye wax jii de naa dëgër ci imaamu malik dëgg la bu ñuy nettali la ci moom mais beneen wax bi moo gën a dëgër ci moom waaw bi nga xamante ne nii euh, parce que al-Walid ibn Muslim nee na euh, man damaa laaj imaamu Malik ci benn xadis boo xam ne man dama koo soloo après te ne say ci li ko Seydina Jaabir radi euh, Muhammad mu al-Munkadir ibn al-Munkadir Muhammad ibn al-Munkadir jële ko Seydina Jaabir wala keneen mu ne leen saa salaam de dafa xarafal Seydina Al Xasan ak Seydina Al Xuseyn radiyallahu anhuma bi ñu amee juróom-ñaari fan. Al Walid ibn Muslim ne ma laaj imaamu Maalik men imaamu daaril hijrati ne ko waa xadiis bi mu ne ko ah man de laa adri xaw ma walaakinna al xitaana tuhra fa kullamaa qaddamahaa kaana ahabbu ilayya imaam Maalik ne ah xadiis boobu moom xaw ma ko. gis nga liñ doon wax nit boo xamul xamoo imaam Maalik moom loolu da simple waxoon nañ la keroog waa ji jógoon Yaman dellu <laughs> waaw mu ah loolu de xaw ma ko te ne na saa bi amee juróom-ñaari fan loolu xaw ma ko man imaam Maalik waaye daal lenn xam naa ko li nga xamante ne mooy alxitaan muy ak loolu daal tuhra ak laablu ak ak fetal la ak laablu la nu ñu ko teel a defee loolu moo ma gënal loolu nag xana yi nag loolu lañ jàpp ne mbir mi loolu la mooy lan saabu ñu ko mënee rek. rawatina lu mu gën a teel a fekk nga xam ne euh, li nga xam ne mooy mettit bi du nekk loo xam ne day jéggi dayo ci nit ki kiñ koy defal saa bu mënee nekk nu mu gën a gaawe nag gën a teele ci dundu nit ki mu gën a baax rawatina loo xamante ne nii à condition du àgg mettit gi foo xamante ne nii day tax mu jéggi dayo ci nit ki kanta Shafi'iyya yi ak xanaf ak ak xanaabila yi ñoom ñu ne noo euh, euh, kii euh, septième jour bi ndax xadis bii même bu nee na xadis la boo xam ne wérul waaye loolu moom moom lañu moom daal lii la ñoom ci lii lañ tegtaloo <coughs> waaw te al imaam am na yeneen yoo xamante ne nii yu ñuy wax la waaye daal affaire bi lenn la mooy insha allahu taala mooy li imaamu Malik wax noonu tontu ko al Walid Muslim te Maliki yeeg Hanafiya yi Hanafiya yeeg jàpp loole mooy daal mbir mi daal saa bu ma nee nekk waaye à condition <coughs> euh, métti gi daal di euh, àgg benn dayo boo xam ne day métti lool ci nit ki waaw waaw waaye sinon nit ki bu boobaa man na euh, comme imam Ibn Abbas xam nga moom président la xarafal bi yeneen saa salaam bi <laughs> alhamdulillah di waaj a génn àddina daanaka yooyu la génn àddina moo tax la la xarafal déggoo bi mu ne ci la waroon bi nekkee Makka saasam bi jiite saxaaba yi mu mu nee na ma agsi ak benn mbaam boo xamante ne nii euh, bu jigéen la waaw waqad nahastul ihtilam ak loolu te bu jamono jooj la doon door a xarafala ah. te treize ans la amoon kon loolu it day wane na loolu lépp mën naa nekk waaye à condition bii léegi nag bu dee ne. Euh, euh, masala waa waa ji <clears throat> daa nekk koo xam ne moom ah woo yaramam dafa woyof te waa ji yenn douleur yi mënu ko supporter de waaw gaa yi yooyu dañ koy étudier ñu xam ne waa ji noonu la mel kooku kenn du ko defal dara waaw rawatina ci kaw yi nga xam ne moom lañ dëgëral ne loolu sunna la xattaa ñi ne farata la sax dañ ne kooku non kooku dañ koy bàyyi noonu parce que bu dee ne dañuy ragal ne buñ ko defee mën na fa jaare faatu wala boobu bu wër mukk parce que kii yaramam bi dëgërulan ah, kii nii boo mayul tem nga laal ko mu faatu ah boobu kenn du ko même ñu ne farata sax dañ ne kooku moom dañ koy baax waaw kooku dees koy bàyyi wallahu taala alam euh, léegi bon am am <laughs> yeneeni masala yu fi am yoo xamante ne nii euh, mooy kon gis nañ kañ la mu des waa léegi al imaam al xaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi te loolu la tàmbalee woon mooy waa léegi waa jiy def opération bi lan lay lan lay lan lay dagg lan ah parce que yow ba léegi yaa ngi naan waa dañuy dagg daa am lu ñuy dagg ci cër bi dañuy dagg waa mais léegi léegi waa ji moom lan lay dagg ñu ne la loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay dagg al imaam al haafid ibn mu ne mu ne loolu boroom xam-xam yi ñu ne hein euh, wala nañ ko waxe neneen hein nañ ko waxe neneen rek nañu ko waxee neneen mooy lii la pour gaaw gaawal jumhuurul ulamaa dañ ne ci kaw hein pëyu ku góor ki loolu la ñuy dagg li nga xam ne mais mu wër à condition mu wër nga xamante ne nii euh, mooy euh, boppu pëy bi buñ ko daggee loolu mooy loolu mooy feeñ te loolu mooy li gën a dëgër te ne loolu lañuy dagg ndax loolu boo ko daggul ba lépp te mu wër mooy liñ doon bañ ci salte yeeg ak tamit def tamit li nga xam ne moom la mooy li ñu yoonal mooy day des waaw day des am na nag loolu mooy waxu jumhur xanaa bi lay rahmatullah alayhi ne buñ daggee li ci ëpp daal fa xasan loolu baax na waaw loolu moom saa yi buñ daggee lu ci ëpp daal euh, loolu c'est bon euh, baax léegi am lenn ci Shafi'i yi ne mais mu ndaw ndaw hein à mu nekk li ñu dagg wër na wër na mooy ci kaw euh, koy bi noonu li nga xam ne cat boobu bu wëree loolu doy na sëkk wallahu taala waaye bu njëkk bi moo gën a wér bu dee jigéen gi wax nañ la sànq li nga xamante ne moom la ñuy dagg mooy lu tuuti ci kaw ci euh, euh, cat bi loolu la wallahu taala alam léegi euh, kon am na nag lu al kii di wax <laughs> hmm? te loolu du du du du du du du lenn ci Shafi'i yi imam ar moo moom bokk nañu wax lool ne yata'adda al-wajib bi qat'i shay'in mimma fawqa al-hashafa wa in qalla bi sharti an yastaw'ib al qat' tadwir ra'siha voilà mu ne lu ñu ci dagg rek ci loolu di nekk ci kaw doy na même bu bu à condition mu wér imaamu Nawawi nag dane wa huwa shaaz waaw loolu nag wax la joo xam ne ju beru la waaw waaw waaw kon nag euh, mu des kon ginnaaw biñ gisee lii Euh, mu mu mu mu mu mu am am na luñ doon euh, luñ bëggoon a wax ci kaw ne woon loolu dañ koo fàtte mooy euh, ñi nga xam ne wala loolu nañ ko bàyyi mooy entre al i'zaru hein ñi nga xamante ne mooy parce que alxitaanu ñëpp lañ koy wax góor ak jigéen alxifaadu jigéen kese lañ koy wax al i'zaru dañ koy wax li nga xam ne jigéen kese waaw kon am ñu ne non loolu lépp amul alxifadook alxitaanook al inzar benn la waaw <laughs> waaw loolu wuute la boo xamante ne nii bu am la diggante boroom xam-xam yi rahmatullahi ala al jami' léegi nag am na problème médical boo xam ne day am <laughs> boo xamante ne boroom xam-xam yi dañ koy traité waaw dañ koy traité mooy wéy attends bu nee ne waa Euh, da doon xarafal nit nag mu faatu waaw loolu du problème <laughs> waa ji da daa am ku mu doon xarafal waaja faatu médecin bi léegi boobu boroom xam-xam dañ ne non on va voir on va voir bu ne waa ji mooy waa jumhur bu dee médecin la bu attrité bu at bu bu bu boo xam ne bu bu ñu xam la bu qualifié boo xam ne xam nañ ne médecin la lii mooy métier wala moom day day day day day bu du médecin waaye gox bi mu nekk moom moo ko fay def te am na ci expérience te yàgg na koo def ñu ne bu dee kooku la ah dañuy xool nag li nga xamante ne mooy diya bi kenn du na ko kenn du ko rey du ne yee kaay fi yow da ngaa kaay ñu rey la. déedéet comme que xam na ni mu koy def ak lool mais dogalu yàlla la léeg-léeg nga dóor bi nit de bokk comme nga benn bant bale mu faatu kenn doona la yow rey par préméditation ay wa bi waxoon na nangam ay wa kaay am nafsu bi nafsi dañ lay rey alors que bant bale la ko dóor mu faatu loolu da xam ne kii bant bale moom manoo ne waa ji da cee léegi kii nga xam ne yàgg naa xarafal muy boo xam ne tubi bu ñu xam ba kooku waa jumhurul ulama ci ñi nga xamante ne mooy maliki yi shafi'i yi hanabila yi rahmatullah ñu ne kooku indemnisation dina ko joxe parce que duñ ne waa ji faatu na dommage ghafarallahu la allahumma ighfir lahu warhamhu yal na ko yàlla yërëm nangam nangam mu jeex non waa il faut mu am ay indemnités yu ñu joxe ndàmp ay bokkam bu boobaa nag mooy géño géño baayam mooy géñom moom waa jooju euh, mooy médecin bi képp koo xam ne moo bokk ak moom côté baay ñooñu ñooy bokk daal di cotiser amul naan non non non man sama frère la waaye ma suma tudd walla moom ma bàyyee aw ma sax son numéro du ma woo xaw ma sax ñaata doom lam nangam ak nangam ma ne loolu juge bi moo naan la loolu yoo sama yoon a ci newul l'islam ne leen yéen maa leen de suñu borom ne innamal mu'minuna ikhwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla ñooy mbokk raf yëwénal leen seen mbokk yi defu ngeen ko ngeen yàq u mbokk seen affaire la waaye lii atteg sharia la boo xam ne ma ne mësoo ko tudd mësula tudd moo ci yem mais yow sa salaire bi ngay am ak say bien dinañ ci jël loo xamante ne par force loo xam ne da ngay participer ci indemnisation yi nga xam ne moom moo ko war a jox képp ku bokk ak moom ci wàllu bàyyi na la deen di dinañ la topp yooyu nga fay par di nga participer solide xeetu solidarité boobu daa am ci dundu quoi amul ay nekk fi voilà yàlla da leen a boole pour rien ah non kooku sama mag la waaye bokk bàyyi waaye dara kooku ma ne après seen affaire ta bu ngeen demee ci kanamu yàlla dina di ngeen di ngeen ko layo foofu waaw yàlla dina leen ci xisaab lu tax seen bokkoo ngeen yàq ko léegi kantaan yi atte sare par force yi ñuy jël sa xaalis ci sa alal gi nga am bu dee am nga ko quoi bul boo manu la mais bu dee am nga loo par force loolu dañ koy réquisitionner amoo ci choix yow booy def selon nag selon ce qu'on selon ce qu'on euh, chacun selon ay moyens day proportionnel selon li mu am ba ni ñuy fayeen indemnisation yi ñu ne loolu la bu dee tabib la bu ñu xam waaye nag <laughs> waa léegi bu deen waa ji ab fuula woon koo xam ne daa dëgëru fit kese daal waaye yow non loolu gis naa gars yi ko def xarafal mais loolu yokk da ngaa bëgg ñu xarafal sa sa doom ji kan kan kan euh, ki trois ans non indil ma ko saa indil ma man je travaille d'ailleurs je travaille même à euh, l'hôpital gis naa ni koy defee foofu ah à Sac à Sacré-Cœur wala à Mermoz wala à nangam ak nangam ah à Thiadiaye ah wala à fii xam naa ni koy defee a léegi aywa léegi ñu waaye ñu indil ko xale bi mu daal di dagg waaja xale ba faatu kooku xam nga moom kooku léegi nu muy demee. <laughs> hein waaju buur na gis ne waajii nii non seulement dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy yu'azzar léegi waaju buur ne kooku niñ koy def non yu yu'azzar mooy juge bi bu l'islam bi mooy xool peine bu appropriée moom daal di koy waaw waaye nag diya bi mooy dañ naan ko mën na ko teg ay daan ci wàllu alal ne ko yow di nga fay cinq mille euros wala cinq millions yoo xam ne yow kese waaye quant indemnisation yi nga xam ne moom la ñuy indemniser boo rayee nit yi sariya teg loolu nag ñi mu geñoo ñi mu bokkal geño ñoom dañ ciy participer comme fële ñoo koy bokk léegi den maalikee yi ne mukk loolu duñ ko def maalikee yi rahmatullah alayhi ne ah non non non non ñun d'accorduñu que moom moo moo chargé wu loo xam ne du métier du daraam xamu ci dara mu daal di koy jël di ko def ba ba ba fas ci bakkan non non seulement des na ko teg ab daan boo xam ne juge day xool selon li mu gis ne lii moo bu jëree mu ne dañ koy tëj loolu ta'zir bi mën a nekk lool yow dañ lay tëj deux mois ferme ak benn boo xam ne en source la mooy dañ lay dañ lay tëj ñaari weer yoo xam ne doo doo doo génn kaso bi après benn bi nga génn waaye lu ndaw loo defati dañuy xëccaat ci kaso bi loolu mën nañoo seet comme tasir mel noonu waaye diya bi ma ne kenn du ci woo ñu mu bokkal géño comme que moo ko defal boppam ke tayef te du méjjépp moom ci boppam mooy fay bu dee douze millions la douze millions yëpp moom kese moo koy uti laa wax kenn du fi sonal kenn ku bokkal ci wàllu geño naan ko kaay participer xanaa ku baax baaxam ñëw ne ah gis naa ne moo mbir mi diis na ci yow loolu seen affaire la waaye moom mii la waaw <laughs> kantaa Hanafi yi rahmatullah ñu ne bu dee ne médecin bi euh, moom dafa ñëw euh, daal di di di xarafal waa ji benn booy wala <laughs> benn <laughs> xal benn xale mu dagg ci kaw pëy bi daal di juum daggaaleen bopp pëy ci boppam waroon a dagg cat boobu cat boobu ñuy dagg waa ji faatu ñu ne bu boobaa ah comme que waa ji faatu na xaaju li muy te la mooy xam na ko mais dafa juum juum te man na am fu ne waaw faute médicale day am les eh, mooy yooyu daa am di opérer nit opérer ko pare fàtte ciseau ci biir loolu faat ko wala loo xamante ni loolu day am <laughs> loolu du ñu ne waa ji médecins yi ñoo ko tay ñoo bëggoon mu dee ñoo kii bi nu mu tuddoo ab ciseau bàyyi ko ci biir ñoo gënoon a xam ne nangam nangam déedéet loolu du ñu tay te léegi bu boobaa Hanafi yi rahmatullah ne non bu boobaa dañuy xool bu dee ne waa ji dafa faatu indemnisation yi joxe ku nit xaaj bi dañ koy xaaj ci digg bi nekk yow médecin bi xaaj bi ngay joxe ay mbokk mbokk waa ji waaye bu dee ne nag waa ji faatuwul da koo dagg waaye waa ji alhamdulilah yàlla bindul woon ne keroog lay faatu ñu ne boobu moom day day koy matal sëttu mooy ku rey nit li ngay fay lépp nga ne ah bu faatuwul ñu ne sax xaaj bi lañ koy jox bu faatuwul ñu ñu ne parce que mais dommage yi day ànd ak moom xam nga bu faatoo génn na àddina jeex na mais lii mu ngi dund te nekk na loo xam ne waaj ji moom mënatul am doom fii mu ne waaw. yooyu yëpp mu nar dund ak moom ah mii kon kooku mu ngi mel ni loolu dañ koo fàtt ci ko réewoomu te comme mu ngi dund léegi nañ ko jox di yëgu mat sëkk la wax <laughs> waaw ah waaw léegi euh, euh, mu des euh, masala bu niroo comme biñ jóge woon sànq bi kii doon wax ne imam Abu Shama ne yéen yéen a ngi nii yéen a gën a xam ne ci génn àddina yéen a ngi ne Eh, eh, eh, bu dee wat gi voilà man nañ sopp nañ ñu wat ko te loolu lu ñu sopp kese la te nit ki manula wat lu dul ku génn àddina di wat na karaw naqam lu dul ne day day day non seulement dina xool naq bi te bi dina ko laal te yéene ne loolu loolu dafa nekk lu ñu sopp kese la kon nan ngeen mën a waxe loolu léegi loolu waa léegi côté koo xam ne dafay génn àddina te xarafalu ah mais bu dee ne ñi nekk sunna la te loolu moo gën a dëgër kay loolu loolu jaru ko <laughs> nuñ <laughs> waaw kenn du ko def ku gis ne affaire bi daa nekk loo xam ne ab taklif la lu yàlla tegale woon la luñ digle woon sharia doon ko doon ci digle même bu dee àggul ci farata ci kaw ñu ne du farata comme maalikee yi ak li nga xam ne mooy xanafiya yi maalikee yi jooy ah te bu dee lool taklif non lañ naan non loolu comme que génn na àddina jeex na quoi waaw jeex na. waaw te loolu euh, euh, euh, loolu la léegi kantaa yi nga xam ne dañ ne wiru taaral la ñu ne bon mën nañ ko ko defal parce que ki génn àddina tamit kooku comme que day ci boroomam la jëm lu ñuy taaral mais dañ naan loolu lépp jaru ko waaw wal wallahu taala aalam léegi nag kon nag ci kaw nii de yi imaamul xaafis doon wax rahmatullah alayhi daal dinañ koy daal dinañ kaa jeexal ah ak yi nga xam ne yeneen yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di indi ci wàll wii eh, ci wàllu li nga xamante ne eh, mooy xarafal kon ñu ngi suñu lii mooy bu njëkk bi kon daal eh, fay liñ ciy jàpp mooy xarafal insha allah du farata sunna la boo xam ne def ko moo gën ñàkk koo defit boo ko deful kenn manu la cee toppe ne yow mii yaa ngi ci bàkkaar boo xamante ne saa boo xëyee comme ni ataana la ne ne wala yow sa l'islam du mat fekk xarafaloo loolu boo déggee maire Sénégal yi xam naa moom sorewuñu woon ak suy naa asa en tout cas <laughs> mais ñoom bon de façon euh, bon teguñ ko ci waxu suy naa asa bi léeg-léeg damay ragal boo leen ata sax ñu la kuy ata ata lañ la yo ata kuy ata sali <laughs> bi loolu la la moom da wax ne comme li am naa jar wax sànq moom moom ñëwoon na ba ne sax nit ki moom bu tuubee te te te te xarafalul mooy ak tuubam des na du du mat dëgg-dëgg loolu yëpp dëgërul li dëgër mooy liñ la wax insha allahu taala te wax nañ la li tax ñu wax la ko wallahu taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab ha ah kon eh, ñu yem noonu bii ñëw ñu jël bi ci tegu ah mooy li nga xamante ne nii mooy al istihdaad ah xanaa imaam na Abu Hurayra waxul ne yeneen saa salaam nee na xamsun min al fitra aw eh, eh, al fitratu xams wala aw xamsun min al fitra bare nañ ko insha allah wallahu walhamdulillah bii di ñëw wal istihdaad